man na jël zakaatam jox ko yaayam wala mu jël zakaat bi jox ko ki nga xamante ne nii mooy pàppaam wala mu jox ko soxnaam wala vice versa est soxna si man na jël zakaatam jox ko ki nga xamante ne nii mooy jëkkëram ak ki nga xamante ne nii mooy ay bokkam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 bu ko joxee parents yi nga xam moo leen dundal bu ko defee weer yooyu duñ ko laaj dara mais loolu kay mooy moom affaire lay defar bi waaw moo tax loolu noonu lu jàll kon côté parents yi loolu la waaw te yonent bi alayhi salaatu salaam da doon wax ci xadiis boo xam ne mu ngi ci musnadu al ahmad mu ne anta wa maaluka li abik waaw anta yow nit ki du doon wa maalu ko ak sa alal li abika sa bàyyi moom yow ak sa bàyyi moom moo tax mu doon wax naan atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi ah, muy xadiis boo xamante ne nii ashaabu sunan al arbaa solo nañ ko moom abu daawud na al imaamu ahmad ibn hanbal solo na bi sanadin saxiix ah léegi yonent bi aleyhi salaam mu ne liy wane ne parent kon yow boolee booy loolu manoo ko manoo ñëw naan ay maa koy dundal ba pare jox ko zakat loolu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 che man dama bëggoon a saraxa ngir yàlla sama doom ndeke sama doom laa ko jox yonent ma lay saasaam ne koy yow la nga yéene moom ngay am yow nag mi jël mooy doom bi yow ñeel na la li nga jël ñu ne loolu bokk la loolu saraxe normal la rek saraxe kii la woon saraxe la alors que ñun fii liñ lay wax zakat la voilà loolu la <coughs> léegi nag mu ngi noonu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 amul kii mooy moom la mujjee dencag ah ñu mag ñi daanaka ku nekk am na këral moom kii wagul bi mu ko takkee kii léegi xanaa man na koo jox zakat ñépp ci yam googu koy dundal rawatina sa soxna moom dundal ko faaraakaala kooku mënu ko mënoo ko jox zakat alors que beneen côté bi hein bu dee ndaw si la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 kooku day faratala ci moom mu wax lan la amul droit loolu est que xam nga amul droit nan non parce que waaja waxoon na ma déedéet kooku faratala ci moom ta laaj gi ko yonent ma lay saar saam laaj moo ëpp doole keneen ci tere gi naan ko noo bu bu ko wax kenn waaw loolu moo tax naa Bilaal lool la xam début bi nee benn jigéen ci lansaar yi ak Zaynab xam nga bu nee Zaynab rek yem foofu comme que yeneen ma lay saar saam laaj na ko moom dafa ñëw laaj wax question bi.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 riwaaya la tamit jëlee nañu riwaaya que ni mën naa nekk ci imaamu Maalik ak imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah ala jamii moom it jëlee nañu riwaaya bii ndax imaam Maalik dañoo jëlee ci moom ñaari riwaaya yu wuute man naa nekk ak mënula nekk voilà naa nekk benn riwaaya bu ne man nekk am bu ne mënula nekk imaam Ahmad waxoon nañ la ko sànk moom am na riwaaya bu ne mënula nekk.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 tarkul istifsaal eh, inda inda bi laa fàttali ci tegu lu tax ma fàtte ko yunazzalu manzilatal umum fil maqaal <laughs> loolu daal man man yée war naa nafari waat de usul bi ah tarkul istifsaal tarkul istifsaal mooy eh, bon naa ko wax ci wolof rek tarkul istifsa par expression bi texte teg bi mu doon laa bëgg a wax mais benn trou la am tarkul istifsal hein mooy euh, le fait que yonent ba ngay saar saam bi bi bi Sayyidna Bilaal nee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 nekkub groupe sonn laa yi la yor seen jaas yi parce que foog boo pa boo armé wul di defaan sa bopp tribu yi dañuy dal sa kaw de waaw léegi nag yeneen ci ma saar saam daal di bi mu gisee looloo tax kon xar kanamam kii changé alayhi salaatu wassalaam hein après mu dugg kër génnaat digal Seydina Bilaal ne ko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 ah moo leen soññ ci saraxe ci saraxe même bu dee diinaar ngay saraxe wala dërëm walla nga jël sa sa sa yére si saa nga joxe même bu dee daggatu tàndar ma sax bu ko kenn xeeb bi mu waxee lool nag am benn waay ci waa lansaar yi ah daal di jóg indi benn ëmb boo xamante ne tuutee des tenqam yi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 ah kaana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzaarihim la waxoon xadis bu siiw boobu képp koo xam ne danga fee tëral yoonu bees mooy danga fee def action boo xam ne bu baax la waaw kay bu baax lu njëkk man sanna fil islaami sunnatan hasana